ah ad-da'if ku feebar waaye ku mage ak xale ak dal xaaja koo xam ne loolu lépp mën naa taxaw mais dafa am aajo du mu war a dox yooyu yëpp imaam fiqul imaam da koo war a xam du taxaw rek ñu ne nii nga ubbi na araaf alors qu'on est julli tisbaar yow fii nit ñi dañuy liggéey ci biir pakku la mbay jàkka ñi fi ne ñu nekk ci allahu akbar tisbaar imaam bi allahu akbar rek commencé Fatiha commencé suratu Ali Imran yi taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw cinq minutes imam bi sëggut dix minutes imam bi sëggut quinze minutes imam bi sëggut te première rakka vingt minutes imam bi sëggut trente minutes imam bi sëggut quarante minutes imam bi sëggut une heure bi sëggut sawaay loolu nag ci jafe-jafe la bokk zawul xajja lañ borom bi ah wala mooy seeni magasin yi lañ jógee fii ak seen kii yenn sax dañ daan bo bon xaaral damay julli ji ba pare ñëw door a lijjanti li nga xam ne mooy lii yooyu yëpp am yow nga bëgg a ñëw ubbi la léegi loolu man da ne loolu la yonent bay sa sam di wax mu ne léegi képp ku julleetil boppam moom kese bu ko neexee nag julli bu ko ndax bu dee yow yaay naafi la nag ma ne bu la neexee taril baqara nisaa yi teg ci Ali Imran nu ma la neex defal waaw mais bu dee nit ñi bu leen leen dawloo parce que am na ñoo xamante ne ni ñoom ñoo tax ñenn ñi ñëwatuñ jàkkaan ah. yenn imaam yi am na ñoo xam ne nekkul ne à chaque fois noo gaa yi voilà non ñoom bëgguñ alquran alors que bu doon ay caaxaan mën nañ ci nekk deux heures de temps duñ ko sax yëg non mais après parce que loolu daa ànd ak bakkan yow waroo xoole noonu waaw. sonal nit ñi ci yu mel noonu quoi alors que sa ñàkku fiq kese la déggoo diine <laughs> déggoo diine saa yi yow mii xam nga ne déggoo diine tan du ko defe noonu saay saay déggoo diine waaw mooy mbir mi yusru mooy li féete kaw yombal yomb yomb moo féete kaw te loolu la ñu borom bi bëggal innamaa yuridu llahu bikumul yusra bëggul ñu ay jafe-jafe li ñu bëggal mooy ay yomb-yomb loolu mooy dëgg nga ñëw nag def fi say yoo xamante ne ba pare après wàpp na gaa yi yoo yéen daal gaa yi bëgguñ alquran quoi waaw yonent bi alei saa boppam xam nga buntu bi wax nañ la imaamul Buxaari yi fi ko jëkk indi ci kitaabul ilmi baabu maa kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwaluhum bil maw'ida boobu imaam ibnu Mas'ud dane dane kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwaluna bil maw'idati fil ayyaami karaahata as-sa'aabati alayna mu ne yeneen tubaab saa saam dañu doon dikk waaw di bàyyi xel jamono yi nga xamante ne fi lay gis ne pare nañu ngir dëkku nangu li nga xam ne mooy waaranteem ak njàngaleem mu daal di ñuy foofu jamono yooyu waaw la doon def yoo xam ne day xam ne lii c'est approprié c'est propice ngir jàngale lu taxoon doonu koon def tout le temps tout le temps. mu ne karaahiya karaahata saamati naa doon bañ ñu toqi dem ba toqi parce que mbir bu dee ne yenn rythme yi ak yenn teengal yi bu baree gars yi dañuy toqi bu ko defee gars yi dootuñ ñëw ko waa dootuñ ci sawar bu ëllëgee balaa bu afeer bay am nu uti beneen beneen programme bu ko defee nag waaja nekk fu du xunnu voilà ñoom bëgguñu xam-xam bëgguñu nangam ay caaxaankat lañ ñu ngi ci caaxaan yi moo leen gënal nangam ak nangam ak nangam waaw bu ko defee nag ah yow gars yi dem nañ seen yoon de toute façon ils n'ont plus ils sont plus là léegi nag saa boo ñëwee di leen dugg ak yooyu te lool mën naa ñàkk alors que loolu lépp sa ñàkk dégg diine kese la waaw parce que yaa fi nekk teengal affaire yi gars yi seeti leneen <laughs> waaw kon yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru waaw imam boo ko nekkee ajjuma jarul nga nekk fi di xutba ay xutba yu metti yoo xamante ne nii day tax gaa yi dañuy mujj oo oh, non mais imam bi nag yow xutba trente minutes julli deux minutes te yonent bay saa saab waxoon na bokk na ci liy wane fiqu imam imam bi di wane ak fiqam mooy xutbaam day yem du gudd day gàtt waaye julli ji gudd ñun nag c'est le contraire daa mel ni yonent way sasam contraire bi la ñu wax xutba bi moom da ngay dégg waa ji sujet bu nekk nag mu bugg cee dugg di ñu rek politique gu jeex ak di dugg ñi nga xamante ne neexuñu ko ci euh, langue politique yi waaw di jër al aaya di leen ko bobb di leen ko dóor jël ay heure wala ay quarante cinq minutes buñ ne aywa julli bi teg gi allahu akbar fatiha alam nasrah fatiha wal asr saway yow xam nga ne sori nga li yonent way sa san doon wax xutba xutba yooyu ah waaw da doon mooy li wax fal yujiz waaw kon loolu yëpp daa bokk ci bashiru wala tu'assiru képp koo xam ne daal day jiite dara am ñoo xam ne dañuy topp sa gannaaw wala yow la ñuy roy wala yow la ñuy dégg loo xam ne mënuñu koo def lu dul yow nga def ko comme imam wala yoo xam ne yaa leen jiite na nga jiital yassiru waaw bu fi ñëwit ah nekk ci jataay ñuy waaj a jóg ah nañ jox imaam mu ñaan léegi ñaan bépp boo man nga bëggu ko faa wax gaa yi commencé di dañuy dem après amin amatu ci amatu ci moom premièrement dañ naan kii bu ëllëgee kenn du ko jox loolu la ñekk ci xelu ñépp mais saa yi luñ wax jarul nga fi déployer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 man de lépp boo xamante ne boo yiiw àddina ak ak ñu musal ñu alaaxira jeex na jeex na waaw mais nekk fi yow ba nga commencé ñaar li ñépp gaa yi di dajantu te la téyal micro moom day dem ba toog loxo bay waaja wadd nga nga mel ni gisoo ko liñ la nii nii nii waaye man yooyu yëpp vraiment vraiment yooyu mën na ñàkk quoi alors que yonent bay saa saam wax ñu wax ju leer ñii ay waay waay waay waay waay yaa ummata muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yassiru waay wala tu'assiru wa bashiru waaw ñu bari ñu nangootu la ñëw ci yenn jataay yi kay jàngalee tax parce que béglewul de day dawloo gaa waaw xam nga nag nit daa neexul saa bu ñëwee fenn ay xaskee sa la fay jële saa bu ñëwee mu leer ne ko wax ji moom dañoo tuddul turam képp waaye mbooloo mi daanaka ñi fi nekk ñëpp xam nañ ne moom la ñuy waas loolu it du lu jeexu waaw léegi nit ku mel noon ah nit nit la bu ñëwatul nag manoo taxaw naan lu tax ñëwatul ay nangam di leen gaaruwaale déet ma ne yaa deful bashiru waxoon naa la waajo ko <laughs> ah gaa benn borom alal jekki gaa yi daal fu mu mën nekk gaa yi ànd ak nekk ak moom rek waaye jekki gaa yi gisatu leen ah mu jaaxle dem benn xakim benn boroom xereñ téef di ko ne ko ah man de mun ah raw fiika mahabbatan fatajamma'u wa raw mu ne ma ne dañoo gisoon ci yow ak cofeel waaw moo taxoon ñu dajaloo nekk fi yow waaw yërmande giñ am gisoon ci yow moo taxoon mais bañ ñëwee gis le contraire xaw ma danga leen ko doon mbaale <laughs> xanaa wax ji loolu lay tekki <laughs> loolu lay ëmb ngir ñu ñëw bañ ñëwee nga wan leen sa jikko yu ñaaw waaw ak loo xamante ne ñàkk a nekkal ak ñàkk jëflanteeg ak wax ju ñagas mais ñu ñu tasaaroo bàyyi la bu dee rasulullah ci boppam la yonent bi alayhi salaam di tagge keroog Uhud ak li sahaaba yi nga xam ne ñoom la waxoon taxaw leen ci montagne bi ci doj wi gardeel ñu suñu ginnaaw lu man di mel bu leen bu leen fi jóge ñu teggi waxam defet ba dal leen yonent may saa saa bañ pare ak la ko ci dal ak ñim ñàkk ñépp ak ci yaramam ak ay njabootam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum wu ci kenn neewu leen yéey yéen ñii la waxoon nañ leen ngeen wax waxuma leen wa ngeen taxaw xolle li leen dal mais teew ñoom ñépp la dajale denc waa Uhud ña fa nekk mu kii Euh, euh, sàppe leen après euh, bakk boroomam ay bakk waaw waaw daldi après ñu di ñibbi ñoom ñépp amul kenn kum ci réprimander kum ci ne yow yow nii ci nga woon yéen laa waxoon ngeen taxaw ci kaw yéen a wàcc waaw te pourtant ku mel noonu def erreur boobu mu ngi xaar ñu wax ko lool mais loolu dégguñ ci dara dara dara dara dara dara lépp bu passé ci éponge bu nooy nepp kenn yëgul li xew mu àndaat ak ñoom dem waaw suñu boroom ne ko fa bima rahmatin min min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik waaw mu ne fa bima rahmatin min Allah ndax ci yërmande ju yaatu te rëy bu mu la defal waxoon naa la mooy rahmatan lil alamin waaw looloo tax linta lahum nga mën a nooy sa saxaaba yi malgré tegg giñ tegg sa digal ak li li la dal tay yàgg sa saxaaba yi dal ñi ko ci def ci ñoom moo tax nga nooy ci ñoom amul kenn koo xam ne ci ñoom ginnaaw gi day xool yonent bi saa saam yonent bi saa saam di ko xoole bépp yow keroog Uhud li ñu dal yow la c'est toi voilà voilà c'est ta faute là non mu ne walaw kunta faddan ghaliz al qalb boo newoon koo xam ne daa gaaw a réactionnaire gaaw mer gaaw a tàng mbaq gaaw comme yu mel noonu oh yooyu leen kii leen konoon te kon dañuy jóge ci yow waaw Allahu akbar mu ne la nag kon nag comme que noonu la non xam nga xam nga xam nga xam nga bu dee rasulullah sallallahu la yonent bi alayhi salaam la borom bi di wax lii quoi mais ñun lan lañ ñu war a wax kon mu ne kon nag comme que noonu la fa'fu anhum jéggal leen te loolu la def ñoom ñëpp amul kenn kum ci ne yéen a tax wastaghfir lahum waaw nga ñaanal seen borom waaye wa shawirhum fil amr malgré lii xew bul ne ah man dootuma waxtaan ak ñoom ñii ñii saway premièrement man sama xalaat moo doon nañ des bu ñu génn Medina ñu fexe ba ma génn ba pare ma joxe ndigal kenn respecté en tout cas bon am na ñu ko respecté mais ña ko ñàkk a respecté ne woon ca kaw ñoo ëpp ba moo tax li leen dal dal leen malgré yooyu boroom bi ne wa shawiruhum fil amr bul ne ah loolu am na non man moom seen soxla seen xalaat soxlaa tuuma ko dootuma leen wax ak yéen dara dootuma leen laaj seen avis damay doxal lu ma ne mu ne ko déet wa shawiruhum fil amr te deel dee leen deelu leen euh, euh, bàyyi di waxtaan ak ñoom di sottanteeg ñoom xel ci mbir yi waaw fa ida azamta boo jëlee décision nag dogg ci mbir fa tawakkal ala allah wàkkirlul ci yàlla inna allaha yuhibbul mutawakkilin waaw yonent bàyyi saar saam borom bi doo fa bima rahmatin min allah linta lahum loolu kene mooy li ñu waxoon rek te tuddoon ñin ah, borom xam-xam yi di ko man ngay leen daje sa yërmande mën naa daj ñépp waaye alal moom manoo ko jotale nit ñi waaw sa yërmande sa waanee mbaax moom mën naa daj ñépp waaye nag alal déet kon nag mu ngi noon kon yasiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru bu leen dawloo nit ñi bu leen bañloo nit ñi e, diine waaw nekk ci réew moo xam ne xamuñu lislaam bal l'islam lañ jàpp ennemi numéro un ngeen nekk fi di def ay jëf yoo xam ne jëfuwut ba tax nit ñi gën a tee bañ l'islam waaw nekk ay dëkk yu mel ni France ak yooyu nga ne jullit nga te lépp lu fi yàqu yàq yàq waa saway yow nga yaakaar ne hadis bi bokkoo ci concerné wala waxul ak yow yàlla wa bashiru wala tunaffiru bëggal leen nit ñi wan leen la beauté de l'islam mais ban beauté beauté sàcc yéen mu ngi duubal daanaka triandes bu fi am mu ne boo seetee am Ibrahima ak Muhammad laa ko ma ma ma ma ma Aysa ah wala yaazu billah léegi wala yaazu billah loolu mooy yow loolu ngay présenter l'islam ci nit ñi quoi ñoo xam ne xamuñu l'islam bal l'islam ñoom image bu bon lañ ci am d'emblée nga ñëw di leen may di grain à moudre yow xam nga ne yow yow yow dafoo dara. yow yaa di mauvais ambassadeur billahi barki yàlla yow yow yow mauvais ambassadeur tu es waaw yaa di mauvais ambassadeur yow yow de képp ku la yaakaar ci l'islam gu baax mooy dóor na loxoom ci ëkk Allahu akbar la ilaha illa allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ddin walaw kariha al-kafirun Allahu akbar <laughs> <laughs> waaw kon yooyu dañ ci war a bàyyi xel waaw waaw wala tunaffiru bu leen dawloo nit ñi tax ñu bañ l'islam diine jur taaru ji nga xam ne lépp taar la wala ay nekk fi noonu l'islam moom boo ko bëggee xam demal demal ci kii ci téere yi waaye bul xool li nit ñi loolu wax yu yàqu la waaw loolu moom wax yu yàqu la waaw nan ngeen di nekk diine joo xam ne kenn ci yéen wu ko waaw yéen ne ngeen ay jullit yoo xam ne amul kenn ku représenté diine ji ah nekk référence ci mbaax akuk kenn akuk dëggu ak nangam ak nangam amul ngeen nekk ñoom ay ay ay ay ay waraatekat de A à Z. alhamdulilah bu ñu waxee ñu naan bon l'islam non. l'islam c'est la mais c'est la yéen nag lu tax beauté boobu ngeen ne yéen a ngi ci manula feeñ ci yéen hein mais loolu c'est tellement grave loolu c'est tellement grave on nag loolu lu garaaw la kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu muy indi hadith boo xam ne hein hein Euh, day niroo xadiis yi ñu jóge woon ci njëkk bi inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi waaw inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi ak inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu léegi mu ne wa an jarir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuhrami al-rifqa yuhrami al-khayra kullahu man yuhrami al-rifqa yuhrami al-khayra kullahu rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu mu indi xadis bi mu ne waan jarir ibn abdillah muy jële ci jarir ibn abdillah albajaliyu albajaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne annahu qaala mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax may yuhrami rifqa képp koo xam ne xañees nees la waaw yow xañ nañ la ar rifqa compassion dal ndànk kook na ko leel na yuhramil xayra kook xañ nañ ko yiiw ko mbooleem yiw waxoon nañ la parce que rifq lépp loo xam ne amul rifq baaxul waaw na inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli waaw ar rifq borom bi daa nekk koo xam ne léppam ci dal dafa rafiqun bi ibaadihi waaw borom bi bu doon ne jaam yi lu ñu def mu teg leen ko mais kenn du dund ci kaw suuf waaw walaw yu'aaxidu allahu an-naasa bimaa kasabu maa taraka ala dhahrihaa min daabba waaw borom bi nee na gis nga bu doon ne borom bi tabaaraka wa taala walaw yu aaxidillah bu doon ne borom bi day jàppe annaasa nit ñi bi zulmihim bi zulmihim ci li nga xam ne mooy ci tooñ gi ñuy nekk bu doon ku def ci saase borom bi teg la la nga def maa taraka alayha min dabba non du bàyyi dara lu dukkat ci kaw suuf walakin yu'axiruhum ilaa ajalin musamma borom bi da leen di yéexe ba déxal boo xam ne ba mu tudd la waaw waaw borom bi moo tax nit ñi dañu yàkkamti te borom bi du yàkkamti ngir yàkkamti kenn ay tojkat yoo xam ne fi lañuy nekk di faat ay bakkan di def lu nekk kaay naan ni di am doole caaxaankat yi mboolem réewu caaxaan yi yi naan nee nii lii ala yàlla yi yow nag yow yàlla yàkkamtiwul ngir yàkkamti kenn waaw lu nekk da koo utal dëxal bu jotut jotut waaye bu jotee wa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun waaye gis nga bu seen dëxal ba mu leen defaloon accès kenn du leen yéexe benn waxtu benn seconde benn tiers wala yastaqdimun waaye kenn du ko jiite kenn du leen jëkk waaw kon nag mu ngi noonu walaw yu'akhidhu Allahu an-nas bi dhulmihim ma taraka alayha min dabba bu lu waaye def borom bi fay la ko ci amul kenn kuy dukk ndax lool inna allaha rafiqun bil ibad waaw inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi waaw loolu moo tax léegi nag moo tax yonent way saa saam nag ne man yuhrami rifq ca képp ku ñu xañ li nga xamante ne mooy ak dal ak teey yuhramil xayra kullu kooku moom xañ nañ ko mbooleem yiw yi waaw ndax borom bi lépp lu yiw da cee ak dal la ci def kon nag jeex na waaw nag na kon nag jeex na léegi loolu mu ne rawaahu muslim al imaam muslim moo ko solo léegi gay laaj bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ak mbokk taalibeem <coughs> di al imaam abu daawud ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii ñoom ñoo ko bokk solo al imaamu al imaam muslim nag dafa dajale xadiis yi mu ngi ko di kitaabul birri was silati wal aadaab baabu fadli rifq mu ne haddasanaa muhammad ibnu al musanna mu ne nekk lañu suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri rahimahullah sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathani nettali ma Yahya ibn Sa'id gis nañ ko ci hadith bi ñu génn sànq mu Yahya ibn Sa'id ibn Farwa al-Qattan al-Hafiz al-Ahwal al-Basri Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Mansuur mu nekk ñu nettal mooy Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attaab al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Tamiim ibn Salama moo ko jëlee ci Tamiim ibn Salama Abu Salama al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abdirrahmaan ibn Hilaal moo ko jëlee ci Abdirrahmaan ibn Hilaal al-Absi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Jariir moo ko jëlee ci Jariir ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Maalik ibn Nasr ibn Sa'laba ibn Jusham ibn Uwayf ibn Xuzayma ibn Harb ibn Ali ibn Maalik ibn Sa'd ibn Nadir ibn Qasr ibn Abqar ibn Anmar al-Bajali rahimahullah al-Kufi al-Qasri rahimahullah radiyallahu anhu saxaaba la ñu bokk saxaaba yi mujjee gis Yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr voilà képp koo xam ne xañ nañ la ar-rifq kooku xañ nañ ko yiw kulla bi aksiwul fii imaamu muslim indiwaat na ko mu ne foofu foofu mu ne man yuhrami rifqa yuhrami alxayra après mu indiwaat ko ci beneen moom sayyidina jarir ibn abdillah mu ne man yonent bay saa saam nee na man hurima rifqa hurima alxayra aw man yuhrami rifqa yuhrami alxayra ah kanta nii nga xam ne noonu la ko al imam abu dawud moom moo ko nii al imamu abu dawud as-sijistani moom mu ngi koy indi ci kitaab awwalu kitaabil adabi baabun fii rifq mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qaala haddasanaa mu ne nettali na Abu Muawiya wa Waki' mu ne ki ñu nettali Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahum Abu Muawiya al-Kufi rahimahullah wa Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an al-A'mash ñoom ñaar ñim jële ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi an Tamim ibn Salama mu jële ci Tamim ibn Salama moom lañ gi sànq al-Khuzai al-Kufi an Abdurrahman ibn Hilal an Jarir radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayra kullahu nii al imaam Abu Daawuda moom moo ko indee nii as-Sijistaani rahmatullah alayhi moom moo ko solo comme terme yi nga xamante ne nii moom la ko al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indee fii kon <coughs> nga kon mooy comme que borom bi liñ la fàttali léegi moom dafa rafiqun yuhibbul rifqa fi kulli amr fi kulli fi amri kulli kon nag képp koo xamante ne nii amoo. moo taxoon mu ne fële ci beneen hadis bi inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana gis nga dal keeg du nekk ci dara lu da koy da da koy la clémence da koy taaral wala yunza'u min shay'in illa shana te lépp lu ko rocci génn ko ci da koy ta da koy gàkkal da koy tilimal te lu salte waaw lu tilim bëggul lu takk li mu bëgg mooy inna allaha jamil yuhibbul jamal borom bi dafa taaru daa bëgg lu taaru te rifq jëf jooy defal yàlla te amul rifq amul taar te borom bi du nangu lu dul lu taaru ndax moom jamilun yuhibbul jamaal kon nag moo tax yonent bay saa saa wax fii ne man yuhram rifq nag képp koo xam ne xañees na laa waaw kan mooy xañe borom bi waaye ci teggin <laughs> mooy ci maanu teem seetaan na la bàyyi la bayaw rifq nag dal amoo ko parax parax kii koy royal nga dee tëb tëb ak nangam di jaay nangam waaw baax na kooku na ko leen la yuhramil xayra kullah kooku lépp lu yiw xañ nañ ko ko waaw moo taxit day day ngër ngëri rek lu mu nekk da ciy sonn waaye du ci am benn résultat bu jaar yoon muy xunnu nag di kaas waaw foog na lu nekk la uti ay coach de nangam ma ne coach de nangam dara xadiis yi moo gën seen coach yooyu ngeen di ut ñu leen di ñu leen di sonal waaw ku am xadiis yi soxla woo ay coach de personnalité de nangam ak nangam waxu rab rasuuli rabbil alamin daa bokk kenn jëfe ko gëm ko te jëfe ko fexe eh, eh, jikko woo ko fexe ci tënk sa bopp nga xool gars yi dañ naan mais ça comme il a fait saway li ëpp li woon réactionnaire kaawa mère nangam ak nangam nangam ak nangam ñu moom hein hein waaw ah. loolu moom moom moom moom moom ah. loolu de loolu moom lu lu lu lu lu lu kii la quoi ah loolu lu doy doy waar la ñu dara parte daa nangoo daa daa nangoo nekk ci xadiis yonent waaye sax am gëm ko te doxale ko alxuraan jeex na waaw moo tax lii la de man yuhram ar-rifqa kon nag yàlla nañu boroom bi may ar-rifq fi kulli shay waaw ar-rifq fi kulli shay ndax moom yuhibbu ar-rifqa ah fi al-amri kon nag ko xañ rek ah kooku moom na leer da ko xañ nañ lu nag mu ngi noonu allahu taala alam léegi xadiis bi ci tegu ñu jël ko parce que gisoon nañu ko dañ koy tudd kese mooy hadis numéro trois six cent trente-neuf mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qaala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam awsini qaala laa taghdab faraddada miraara qaala laa taghdab rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'ala kon hadis bi moom la ci teg <coughs> mu ne wa an abi hurayrata ñu ngi ci buntu baabul hilmi wal anaati war rifq chapitre numéro 74 ci Riyadus Salihin mu ne wa an Abi Hurayra bi mu ngi koy jële ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rajulan kaana benn waay qaala neena linnabi wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko awsini ne eh, dénk ma qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa taghdab bul mer fa raddada miraara waa ji répété ko ay yoon yoon mooy awsini waaye yonent bi alayhi salaam dénk ma dañul naan ko laa taghdab bul bul bul mu ne hadis bi rawaahu soloo na ko al-Bukhari de al imaam Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala hadis bis nag doon doon na hadis numéro 48 gisoon nañ ko ci baabu sabri buntub muñ gisoon nañ ko mu doon hadis numéro 48 gisoon nañ ko te waxoon nañ ne dina ñëwaat fii te lépp wala xamante naa nii laa wax war nañ ko ci wax waxoon nañ ko moo doon ci arbauna yi moo doon hadis numéro 16 al arbauna an-nawawiyya lëkkaale mag bunt bi nag li tax mu di ko fi mooy kon dañuy xam ne mooy contraire u ar mooy mer goo xam ne du dara yàlla kenn waxu la mer baaxul jéggoo Sayyidatu Aisha buñ ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne doon woon fayul boppam kaana yaghdabu lillah wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla waaye doon gërëm ngir yàlla kon kenn waxu la bul mer bu ñuy xotti xormaay yàlla yi kay di nga mer boo merul kooku yaa ñaawi jikko mais mooy yii mooy mer bi nga xamante ne nii nit ki daay noonu la mel quoi jikkoom la joo xam ne dafa gaaw a mer pour un rien bu nekkee ci mbooloo ne Musa Ibra astu puusal mu mer pour waa ñu ma muusal ah damaa yëpp ndax mu yëpp ma nii ah ma puusal quoi ah boo ko nee jottali ma ndox mi mu mer mooy façon yooyu nga xam feebar la. nit ki waa ji daa mel noonu yonent bi saa saam da koo xam ci moom ndax mooy docteuru xol yi ak xel yeeg yaram yi bi mu ñëwee di ko laaj mu ko laa xam na ne kii moom gis nga bu bu bu euh, boobu di gaaw a meram googu bu ko dominer rek buntu laa tax ba kese doy na fexe rek dompte sa colère. na fexe maîtriser sa colère il va voir toutes les portes du bien s'ouvrir à lui lépp ubbeeku ci moom waaw kon dañ ciy xame ne ndekete yoo contraire ar rifq mooy al ghadab yu yiis yi waaw gaaw a mer ci loo xam ne du dara yàlla sa sa sa koju bakkan kese la sa wàllu bakkan kese tax ngay mer du leneen waaw loolu kese moo tax ngay mer du leneen loolu dafa soreek li nga xam ne mooy ar-rifq dafa soree li nga xam ne mooy ak dal dafa ak li nga xam ne mooy al-hilm wal anah war rifq moo tax al al imam indi ko fii bi ñëw bii di ñëw insha allahu ñu daal di àggale ci hadisu yi nga xam ne mooy Seydina Ya'la ah, Abu Ya'la Shaddad ibn Aws di hadis six cent quarante insha allahu taala ba ci